الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi naaw sant yàlla ak julli ci yonentam di leen nuyu di leen gërëm di leen ndokkeel ci bis bi di sàkku yéen ñaan yéen ñaan waxtaan wi thème bi nga xam ne moom lañ joxe yéex nañu koo xam ndax ni ko présenté woon ci télévision bi dañ koo jaxase woon lii nag lañ ma ko wax yàlla dogal ñu xëy amoon daje ndakaaru ci mbir yi ñu doon lijjanti ci suba ci juróom-ñaari waxtu sept heures lañ fi jóge woon nekk ndakaar bu bi mu fay jóge sept heures yi ngoon na jot mënu ma woon a ñàkk a ñëw ah def ma man ba teew si loolu coono yooyu tax na ba ma agsee it noppaluwuma reeruma sax damay julli rek dal di wàcc ñëw kon ngir mën am mbett ci waxtaan wi du guddul lool wala melul na mu war a mel ngeen xam ne gannaaw yàlla looloo ko waral thème bi ñu joxe femme et modernité modernité li mu doon mooy nelaw jamono jamono ji teew wala ji ñuy soog a génne kon jigéen aw nekkinam ak melinam jamono yi tey ne moom lañu bëgg nu waxtaane ci modernité nag mbir la moo xam ne melaw jamono melow nit ñee koy indi nit ñi ci bopp ñooy soppi waaye jamono la meloon la mel du soppi jant bi fi mu daan fenke lay fenke toujours di sooye fi mu daan sooye yàlla li digle woon lay digle ba tey li mu tere woon lay tere ko faw ba tey nit ñi kon ñoom ñooy wuute ci wuute jamono yi modernité nag mi ngi aju ci melaw jamono diggante guur nit ñi seen bëgg-bëgg seen jubluwaay ak seenu melo ñu nag kon jigéen moom ci jamono ñu ñu nekk ana lan mooy mbiram pour seetee nag ne modernité mëneesul ne lépp baax na mëneesul ne lépp bon na ndax mu ngi aju ci nit ñi rek te ñun ñi dañoo wuute dañuy soppiku jamono jamono dana ñëw ci réew mu nekk mel nit ñi soppi ko benn baax ëpp fa wala leneen ëpp fa bu fa bu fekkente ne ñi seen bopp ni ñu mele am na lu leen yóbbu wala lu leen fëkk wala xew-xew bu bees boo xam ne foofu dina xel nit ñi lu ñu rek di soppi ko bu fekkee ne lu baax lu am solo itam lu rëy ñëw na soppi nit ñi jëm leen ci soppite bu baax ñi ci ku baax ki fi nekkoon ak ñi ci sësoon ak ñi àndoon ak moom ak yeneen ci yeneen réew ñu dikk suub jamono ji soppi jamono ji soppi xel nit ñi jaar leen ci yoon wu jub suñu borom xiir leen ci lu baax naka noonu jamono dana ñëw ñooñu néew wala ñu am waaye séetatuñu nit ñi xamuñu leen wala ñu feeñ ci ji wet ñàkk feeñ ci geneen wet foofa leneen xew fa loo xam ne dana tax seytaan yi gën a am kàttan walbati nit ña jëmale leen ci geneen wet waaye suñu borom nag ci téeréem sell bi rëdd na yoon yi nga xam ne mooy yoonu jub képp ku ci jaar ku ko teggi nekk ci réer te sëñ Tuuba radiyallahu taala anhu nee na képp ku réer safara lay gindi téere boobu le mooy ràññeel xaq jaam ñi jaam bu nekk sa diggante ak sa morom diggante góor ak jigéen mag ak ndaw ràññeel lañu itam war war yi war nit ku nekk sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa bopp sa digganteeg ñi nga bokkal jamono bi seet nañ ne jigéen moomu ñu wax ak xalel ci la réew di baax ci la réew di bone ci la ñuy jube ci la ñuy tënge ndax ëllëg xale yi doon tey xalel liggéey ñooy doon mag ñooy amee réew mi te kenn jaarale woon nañ leen ci yoonu wu jub ëllëgee ba ñu doon ay mag baax na gis not nit ñi rus def lu ñaaw rus def lu bon ragal ko itam texe dal di matale jaam ñi naka noonu buñ leen sàgganee bañ leen a yar bañ leen a teg ci yoon bu ëllëgee mu jur lu tiis jigéen nag ci boppam moom lu ci bari ci moom la abi ñu ngi koy faral di waxee rek al ummu lañu madrasatul banina wal banaat yaay. yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raaya Seexul Xadim Tuuba jaar soo ko dem ci benn école bu mu mën a doon kon war na nag jigéen ñi seen bopp ñu delloo ci seen xel seet li ñuy teg seen tànk seet li ñuy jëfe ci seen loxo li ñuy xalaat ci seen xel warugar yi leen war seen digganteeg seen doom seen digganteeg seen boroom kër góor ñi itam ñooñu kër yi bu ëllëgee ñoom la suñu borom taxawal di leen laaj li ngeen sàmmoon nan ngeen ko sàmmee boo ko defee góor gàddu nag masuuliya bi gën a diis jigéen itam gàddu ci wetam masuuliya bu diis moo di li ñuy wax responsabilité jigéen ji nag moom la ñuy digal mu góor gi mooy digle góor ki xam ne mooy digle nag moom la ñuy laaj bu ëllëgee moom la ñuy taxawal kon góor war a xam ay war-waram xam war a xam jamono ji mu nekk war a seet yàqu-yàqu yi ba xam ko war a seet naka la koy wattandikoo war a dox diggante njabootam ak yàqu-yàqu yooyu fekkee ne loolu am na li ñuy wax mujtama muy société bi day jub di société texe ku mag jub ku dee texe ko defee tax jamono jooju day bari ay royukaay ndax nit mënu bañ a roy wala bokk bu bañ a jaar ci yoonu jub ak sëriñ royukaay la borom xam-xam bu jub royukaay la baay royukaay la najaay ak mag ñu ci nekk royukaay la kon royukaay yooyu ñoom seen bopp ñu war a njëkk a jub ndax ci yaruwul lay du xam na muy yare ci xamul lu mu mën a wax te mu loola jëriñ dey du mën a jëriñ kenn bu bàyyi kon nag yéen njëkk war a njëkk am warugar yoo xam ne dañu ko war a def ci seen xel yëg ko xam ne daañu leen ko laaj ëllëg yu fogaru parce que yéenee mag la doon léegee ñu dëg cëpp kon boo xamee ne ndey ci boppam nga xam ne mooy njëkk a jax doom bi moo koy toqi di ko teqantal kon war na xam ay waru garam war a xam nañuy yare nañuy teqantale ak fu ñuy jaarale doom ba bu ëllëgee mu mucc xam digle lu baax ak tere lu bon nan lañ koy defee kon jigéen bi li njëkk war ci moom moo di lu wax karaamaam tubaab bi ko wax honneur njëkk ko sàmm ay doomam di ko gis muy ku mat ci wax ak jëf di ko bari wattandiku di ko sell di ko bari ngor di ko muñ di ko xam ni muy def ñu di ko gis ci moom ndax li ngay jàngale nga melowoo ko moo gën a dëgër te ci la njàng may gën a gaawe mag ñu baax ñu fi nekkoon yar nit ñi ba melowoo melo yi gën lañu digal nit ñi dañ leen caa fekk nga xam ne boo dëkkee ñoom rek suñ la boo bañ laa wax dara suñ la boo bañ laa jàngal sax waaye ni nga leen di gisee daf lay dal di yar li ñu wax ne sëriñ dëgg bi gën ci sëriñ mooy ki nga xam ne waxtu woo ko sa dalee ci moom rek sa xel dellu dem ci yàlla kon aw melo ak yare dafa war a am melo woo xam ne moom lay melowoo ngir ab yaram am solo kon jigéen ji bu fekkente ne nay na ci ku laal karaamaam laal honneuram dara sell ci walla ñu suufeel ko waxtu am ak waxtu ñàkk waxtu bëgg ak waxtu am mu nekk ci boppam bu baax moo gën ci moom melo yi muy bëgg a wax ci jaxasoo mag góor yi ak xëccëg ñoom li moom te jigéen moom ko góor ñi bàyyi jigéen ñi ak li ñu moom jigéen ñi bàyyee góor ñi ak li ñu moom. yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibahi Serigne Sam Mbaye tax daayira Seydou ne ñooy mujtama bi baax waaw jëf dafa war góor war jigéen suñu borom dafa ne waxu ne amalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu na jëf yàlla ak yonentam day mu ngi jànloog li ngeen di jëf te ëllëg dañ leen koy fay. sàkku maanaam talabul xalaali sàkku lu dagan war na góor war na jigéen ndax lu dagan la nit mën a def ci biiram xelam di dem ci yàlla muy jaamu jaamu gu ñu nangu ñaan ñaan gu ñu lu lewul lu dagan ko def ci sa biir boo ñaanee su borom di ko nangu te ci biir yi nga xam ne mooy mandargaal texe doomu aadama ak ñàkk texeem duñ ko faral di waxee ñetti téeméer ak fukk ak ñett yooyu nga xam ne yi ci wert ni ñu gën a baree rek la texee dik waa ji gën a taxawe ni ñu gën a néewee rek la texe bi gën a yombe yépp dajee benn bañ a wert ñu texe texe boo xam ne ak texe bi ñëw gannaawam loolu lekk lu dagal moo ci jiitu daan waxtaani loolu kon talabul xalaali maanaam sàkku lu dagal mooy war ci njëkk a war gannaaw bi ñu xamee lu ñu wéralee suñu diine ak nanuy jaamoo ba noppi ak xalaal maanaam li dagan mooy li nga xam ne mooy njëkk di waru dara woo xam ne mënu la ñàkk jigéen boole ko fegu من عمل الصالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة kon liggéey ndax dañu ne alxarakatu baraka yëngu ci sabab lu barke la ndax suñu borom yi gën a bari daf ko aj ci sabab lu jaam ñi Sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu dafa ne inna allaha tabaraka wa taala yarzuqu al-ibada bi qadri himamihim suñu borom dana wërsëgal jaam ñi ci kenn seen itte ak seen sabab dama adama bu sabab loolu lew dundee ko dundal ko dundale ko njabootam lu mu ci yëkkati jox beneen jullit moo xam limal la moo xam ak sarax la moo xam addiye la lu mu doon daf koy jàppandi nag yoonu yàlla di neexal ci xolam lu ko jëmee ci boroomam di ko bañoo lépp loo xam ne day waral coonoom ëllëg ndax sallallahu alayhi wa sallam moo ne al yadul ulya xayru min al yadi sufla loxo bi féete kaw moo gën faw loxo bi féete suuf loxo bi féete ko mooy ban mooy bi fab di joxe ki joxe dafa tabe niroog suñu borom tabaraka wa taala ci melo woowu ndax suñu borom ku tabe la tax mu ne ku niroog moom ci melo du la lakk donte yéefar lay ci tabe kon bala ngay tabe nag da am loo tabee ngir nga am loo tabee da ngay sabablu ndax nit du tëdd ba am lenn wala mu mën lenn wala mu mel lenn boo dee joxe nag wabda bi ma bi mën taawunu bu dee sarax ak ndimbal moom da nga njëkk a tàmbalee ci sa njaboot dina tuyaa bi ci gën a bare ak ñi la gën a jege bu dul addiyee lu nga xam ne ndimbal la wala sarax bu amee ku la jege ci wetu biire wala ci wetu deret moo ci gën a yey wa xayru sadaqati nag maakaana azhari xiran yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax sarax ci gën wala joxe ci gën nay li nga xam ne boo ko joxee sa xel génn ca tey li nga xam ne boo ko joxee doo ko feeñal doo ci ngistal ñu ne doonte da nga ko joxe te li ndeyjoor bi joxe càmmoñ bi du ko yëpp ci la tuyaaba di gën a bare ndax baylu moom sallallahu alayhi wasallam nee na nekkul ci alal ju bari ci la nekk boo xamee suñu borom def ko muy sa lépp di sa alal di sa yaakaar mu fab sam koom teg ko ci sa diggante ñaari bët dootoo soxla dara bu fekkee ne jiital nga àdduna sa xel yàlla du ci dem nga sukkandikoo li ngay sabab lu sa sabab lu bopp rek su borom fab sa ñàkk teg sa diggante ñaari bët dara dootu la doy loo am na la ca wàlla loolu wax nag ci joxe gi ñu tàmbalee ci suñu borom ci moo ko fonk ndax boo jàngee alif lam mim zalika al kitaabu laa rayba fiihi muttaqina lazina yu'minuuna bil ghaybi li ñu wax al imaanu bil ghaybi wa yuqimuuna salaat teg ci julli wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna ci topp ndax nit ci li mu jënd moom moo ko moom. dañu fab tuuti ci bala ñu dikk ci li jagle nga xam ne jigéen rek a ko moom ci jamono bii nu nekk dañuy fàttali ne Sëñ Tuubaa dafa ne woon yéen murid yi. saaba yi ñooy seen baay kon murid yi jigéen yi saaba yi jigéen ñi ñooy seen yaay baay ci islam lu mu ci mooy ki nga war a roy ki nga war a teg sa bët fa mu tegoon tànkam nga di fa teg sa tànk ñooñu nga xam ne si ñu tegoon seen tànk topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu gënal leen lépp ñu xor ñooñu leen ba rey ci ñoom nangu seen alal xiifal leen maral leen tumuraankel leen def leen lu nekk di topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba si ngëm mat ba ñu am la ñu bëggoon loolu ñu topp sëñ Tuubaa noonu la sëñ Tuubaa waxee ne noonu lañ war a de ne saxaaba ya rek kon jigéen gi ci jamono ji nu nekkee bu seetee ay waru garam yi mun la ñàkk dafay bari daf koo wër ci wet gu nekk ci aw merom melaw bitti ak melaw biir na muy solo fa muy dem li muy xalaat li muy diggaaleel ak ka muy roy ci ay yéreem na mu war a soloo alquran dafa ne wala tabarrajna tabarruj al-jaahiliyya al-uulaa wa aqimna salaata wa aatina zakaata wa aatiina llaaha mu jigéen di koo xam ne kii discipline bi ñuy wax ci lislaam xam ne mun la ñàkk ndax lépp lu ñëw day tegu ci koom mooy nisaam ci moom lañ koy tàmbalee li ñuy wax famille itam famille jigéen la yeewu famille la bu amatul doomu aadama yi nekk ay njaa àll kenn yirifu kenn kenn du kenn suñu borom su ko mu takk jaam ñi wàcce leen ca asamaan kenn du joteeg sa morom dara waaye bëgg yërëmante ak àndandoo bokk pas-pas di benn loxo ak dimbalante tax nit ku nekk mu génnee ko ci nit def yërmande ci seen diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a fekk benn jigéen boo xam ne doomam daf ko réer mu di ko wër da bi ma ko gisee dal di koy dar tax ko ci dënnam di ko nampal mu leen kii de xanaa yërëm na doomam bi ñu ne ko waaw mu leen mu yërëme jaamu moo waral ñu jigéen ji yërëme doomam noonu nga gis nag jigéen ji yërëme ko doomam benn fépp bu ñu xare ci yërmande suñu borom la indi ko adduna ci la doom ci la ko yaayam di yërëme yërmande jooju nag nga xam ne mooy buum ji yeew doomu aadama yi moo tax suñu borom sàkk ndey ak baay ak doom bu suñu demee ba nga xam ne doom respectétul ndeyam respectétul baayam buum googu dagg loolu demee ba nga xam ne baay ji yilifatul doomam mu ngi tuddoo liberté ba moo moom boppam bu neex yenn bu ko neex fanaan dootu tàggoo buubu nga dagg na yërmande ji woon ci adduna dañ suñu borom ne ko ñoret yóbbu adduna ñàkk yërmande nit ñi dund ci ba seen adduna jeex ñu dee suñu borom xañ ndax bëggoon ñu yërmante ni ma ko waxee moo waral mu tàkk te nit jaarale ko ci ay waajur bala ñu àgg ci loolu ndax loolu mooy ñaareel bi li jiitu mooy xàq si borom ci boppam muy góor muy jigéen ndax fépp ci alxuraan foo xam ne si borom euh, sant na góor jigéen ñi su mu teggee góor la teggee jigéen su muy wax ne ku jëf ñu la ba mu tuddee la tuddee jigéen muy bi ñu gën a fonk mu di julli mu di génne asaka mu di koor lépp lu ci nekk ni mu waree góor bi la waree jigéen ñi. yooyu yëpp nag suñu borom sàkk ay teggin yoo xam ne moom lay àndal biir ñi dafa war a teggiinu teggiin yam nag sikk sikk sikk nan lay teggiinoo bokk na ci waxtaan yi mu xam lu itam ay farataam li ko sëñ Tuubaa digle xam ngeen nee na digal naa képp ku aju ci man na jàng ay farataam ba xam ko man soo bopp warlu naa bindal leen téere yoo xam ne lépp lu ñu war a xam ci seen diine nga ca daal di taalif aljawharu nafis taalif tazawudu sigaar taalif tazawudu shubaan maaliqu niiraan mawaahibu quddus ngir bëgg ñu yar am teggin moom rek ba réew mi daj moo ci bind téere lëm ci ay teggin rek mu di nahju qadaa'il haaj loolu lépp ngir bëgg murit yu góor yi ak yu jigéen yi yaru yar ba gën a mag bu ëllëgee ñu yéeg ca ca daraja ji gën a yéeg gën a kawe ndax taalibe bu royee sëriñam ngëm ji roy ba def lam ca lépp bu ëllëgee maqaamu nga sëriñ bay taxaw ca lay taxaw bu ko manqué nag ci lu mu man tërifu ko du àgg ca daraje sëriñ ba na amanu wa tabaatuhum durriyatuhum bi imaanin alaqna bi durriyatihim am na ci mu fassiru na ñoo xam ne yéegal nañ ci taalibe xam ne dafa roy sëriñam roy ba gën a mag ndax doom bi mën doon ne bàyyam yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibahil Serigne Sam Mbaye taxta raayil Seexul Xadim Touba gannaaw bu ko suñu borom ak yonentam digalee jaadu góor ak jigéen digal leen faraxlu ndax li nekk ci rëy ci bëgg a réer adduna bépp ni mu nekk hôpital ñu ci nekk ñëpp di ay malade yonent yi di ay ak kumalul awliya yooyu ak ulama yi ñëw di ay médecin yi leen di faj naka noonu ni médecin yi mën a faje maanaam ñoom ñi ma tudd ñu mën a faje noonu la àndaale yi di mën a faje noonu la àndaale yi di mën a yàq nit naka noonu jataay yi jigéen bokk ak loolu lépp góor sant ko nag yeneen te gini boppam yoo xam ne moo ko jagoo walla boo ci ëppale góor tàmbalee ci nëbb ay cëram tàmbalee ci woyaf tàmbalee ci gàtt tànk tàmbalee ci suufal baatam suufeel baatam buy wax ndax ñooñu jigéen léppam awra la ba baatam ak farlu ak bañ a bëtam jamono bii mu nekk ak déglu seytaane yi doomu aadama yi ndax seytaane ni nekkee ci jinne la nekk ci doomu aadama yi ñoo xam ne boo leen dégloo ñu jaar la ci yoon bu bon boo leen seetloo yi itam xool la def ñu daal di nàmpatal sa xol ci la gën a bon jigéen kon daraam warul a rafle kenn warul gis lennam kon kersa sant nañ ko ko li ñu sante ko moom ak góor fonk waxtu ndax nit ki dundam gi dafa gàtt te amul beneen waxtu bu bokkul ci dund gi lu mu ci perte rek lu mu ci wacc mu mu tànku rek ak perte la te alquran dafa ne ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi nit ki li ci moom muy dundee ñàkku jëfam ndax lépp lu mu dawal na ko fekk ëllëg te suñu borom dafa lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna kooku murid yi seen sas la wuñ leçon buñ leen jàngal ba mu mokk la du ngeen am la gën lu dul ngeen fab ci seen alal la gën def ko ci yoonu yàlla gannaaw bu ngeen ittewoo kon yi waxoon sànq kon jigéen ji yooyu ma waxoon melo bu ko meloo ba noppi fekk jàng na nañuy yare na ko borom këram xamal nañuy yare ay doomam kooku war garu borom kër gi mu ittewoo xale yi di leen nampatal ci njub di leen nemmi ko fu ñuy dëkk fu ñuy dugg ak fu ñuy génn seet ñu ñuy àndal ak fi ñuy dem sant nañ ko mu nekk njàmbaar mu amul njàmbaar te bañ a nekk ku yaafus fexe ba kenn bañ koo ëppale ci jëf lu baax kenn bañ koo raw bu ëllëgee muy digle lu baax di tere lu baax bu mu nekk nit koo xam ne fu ko neex dugg di tàbbi ci lu nekk lu nekk mu am ca wàll lu nekk mu bokk ca nay seet li muy dugg di seet li muy war a def di seet ñi muy àndal di seet li muy war a wax bu mu dëggal na am xel moo xam ne du dëggal lépp lu mu dégg ndax jamono yi ñu nekk jamono yoo xam ne yii niru dëgg te du dëgg yuy sànq nit te niru lu jub luy niru lu aayul te war a am te war indi lu bon indi jub bu nu seetloo li nu wër bu nu taxawee ci mbedd mi waxtu wu nekk waxtu wu nu wëlbatikoo rek jenloog loo xam ne war nañ ko wattandiku buñ ko xoolee mu def tomb ci suñu xol bii bëgg loolu loolu te loola di lu nuy lor te du nu jëriñ mukk góor ci tane jigéen ndax jigéen xolam moo gën a nooy bu góor mbedd ñu wax mun ci jaar ba fa nuy àgg fa nuy liggéeyee bu demee ñen fay dajeel ñen bokk di liggéeyal nanu xam ñan la dañu xam seeni melo dañu xam ci lu ñu war a àndal lu ñu leen war a àndal lu war lu leen war a topp ban xalaat la ñu amee ndax ñi ëpp ci nit ñi melaw jamono yu gën a leen ba xàmmeeti ñu lu baax ak lu bon lu bu ñu delloo ci kër gi fekk fa di gën a mën a yàq muy programme yi ci télévision yi programme yi ci télévision yi nit ñi war ci delloo seen xel ñu indi loo xam ne fay rekk ci gën wala bañ a wala boo ci jógee waxtaan ak ñoom boroom kër bu góor bi ak boroom kër bu jigéen bi yépp bu mu fexe ba am fossé bu nekk diggante ak njaboot bi maanaam sore yoo nañu jegewoo di waxtaan nañu ubbi seen xel ndax jamono ji yar daanaka dóor génn na ci ci ëpp ci yar ci gën a am solo mooy teqantal ak yeete ak xam xamle melow jamono ak ni muy lore loolu lañu war a di jëndoo suñu xol suñu xel gannaaw nag yi ñu yàq yëpp dafa bari ba fu nu wëlbati ko teg suñu bët ñu jëndoo kon suñu xel te njaboot gi seeni jàdd jàdd ak seenu ñàkk xam ak seeni tege mu am ci muñ muñ ko ngir yàlla waaw suñ ko ci masaalikul jinaan njaboot yoon yu jëm àjjanaa ci nekk te yoon wi ci gën a yomb mooy muñ rek muñ gi kat du doon ñu jaar ci yoon wu jubul nga muñ déedéet foofa moom muñ nekku fa foofa lu fa nekk am xel akuk njàmbaar taxaw temm doo noppi de doo noppi te li yàq da nga koy réel ci say wax ci ñoom ba ñu ragal ko da ngay indi la cay yàq lépp ak la cay dikk ëllëg lépp ba ñu jan loo musiba moom nga xam ne wax ku buñ ko gisatee seen xel dem ci la nga waxoon ñu ragal ko mën a dellu gannaaw xamal leen nit ne li ëpp ci nit ñi àndal ñu ci ëpp amuñu xel dañoo yàqal xol rek ak seen xel lu ñu dajeel mu fëkk leen lu bees ñu ne dee baax ku ko deful ñu ne dafa tardé lii jamono ji mag ñi weesu nañu danañ dund ak suñu jamono lii la ñu dajeel yàqu-yàqu yi gën a ñaaw yi gën a bon ci foofu la tàmbalee. la baaxoon démbam moo baax tey mooy baax tam ëllëg bu ko defee ñu jëmma ci ñoom jikko yu rafet waxoon nañ ne yaay jiitu ci doom kon yaay ji bu yaroo rek xam na mu yari doom ci waxtaan mag ñi dañoo amoon habitude li ñuy wax ay lépp bu jant soyee ñu màgget ñi woo xale yi di leen léebal léeb yoo xam ne daf leen di yee euh, ci jamono di leen jox ak njàmbaar di leen nettali nettali yoo xam ne day indi ci ñoom ak njàmbaar ak nettali yoo xam ne day tax a mën a muñ di leen jàngal muñ ak di leen xamal li muñ di jëriñ ak légèreté ni mu boree ak musiba bi muy indil nit ki ndax jikko rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci gën a mat ak ngëm ci yéen ki gën a mag yéen a ngi ànd ak waa daayira Rahim Baye Serigne Sam Baye taxta raayat Seexul Xadim Touba di ngeen gën a wattu jaay lu ñuy tere jaay lu ñuy tere ak jëfandikoo ko ñooyam lépp loo xaraam njëgam xaraam la na wat ñàkkul lu mu sol na sant boromam ki nga xam ne it su borom natt na ko ci ñàkk wala ci tawat wala benn laago na xam ne jullit lu ko suñu borom teg xéewalu ëllëg la ko ca fàggul bu mu ni mukk ci jekk woomal kookaa ko gañe déedéet ndax ñu ko sëñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan bu yomal xiyaamee ñooñu nga xam ne suñu borom tegoon na leen natt ci àdduna seeni tuyaaba kenn du ko peese kenn du ko wàññi kenn du ko meetare dañ koy sotti rek diñ ko sotti ba ku leen gis da nga naan a neexoon adduna yëpp ma nekk ci ay gis ba fi jógee kon mu nekk sant yàlla rek moo war ñu seet nag ne kon bu fekkee ne nit ki muy góor muy jigéen loqi la bëkkam teg ko ci mëbët yu rëy alal yu bari yi muy gis ci jamono bi yépp mu bëgg ko dana ko am rek coono dikkal ko te bu ko suñu borom bindul ci moom du sotti mukk bu ko defee sant yàlla faat ko du sant yàlla te loolu doy na musiba xër nekk xër ci àdduna dugg ci xolam ndax nit daañu ko xisaab ëllëg te fekk amul woon dara ci àdduna lu ko waral àdduna dafa fees xol bi dafa bëgg bëgg bu mat boobu mooy tax muy yàgg ci xisaab nit dana bari le bari wërsëg te bu ëllëgee ak xisaabam woyof ndax xalal ji dafa nekk ci loxoom te nekkul ci xolam kon nit ki nay jëmbat ci xolam ak doylu ak seet ëllëg bëgg yàlla te xam ne bëgg yàlla moo di bu ko am ku la ëpp yàlla ëppale na la lépp adduna bi daan wax tuuti ci am ko ñàkk ko waaye jigéen ji ngoram dara waru ko koo jaral dignité nitam dara waru ko koo jaral ci adduna te loolu li ko waral bala koo am rek néewal ay bëgg-bëggam néewal ak xiram li nga xam ne moom la ñu tuddee intérêt mooy bëgg njëriñ lu teew moom rek a yàq réew mi góor ñi ak ci jigéen ndax doomu aadama bu far xamee ne kenn ku ci nekk sa intérêt bopp rek nga seet benn buubu bu daan yeew nit ci moroomam dootu day dagg ndax waxtu woo xamee ne sa intérêt ngii te lii sa intérêt moom wàññeentam la sa intérêt rek ngay dal di koy wàññi ñu lu ñu bari bari bari féeg seen xol yi àndul ñu ngi mel ne kenn nit kenn ku nekk da ngaa ñëw ci adduna ànduloo kenn topp intérêt boobu nag nga xam ne mooy yàq adduna nit ki yàq àllaaxira bu ko ñëpp rek day dal di mel ne rek àll bi wala jëm ci géej gi ku mën a wan na sa morom rek wan na ko li ñu waxoon nag jaay yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayir Seexul Xadim Touba. jamono bi yi gën a maye xaalis ci lu gaaw te yi gën a bon mën a yàq adduna nit ki buñ ko jàppee ñu yàq itam mu gën a rëy jamono ji yàq jamono ji yàqee ci ñi koy wute xaalis ak ñi koy jëfandikoo. ndax nit ci wax koo xamee ne ngëm gi nekkul ci xolam rek dana yëg ne am na lu manqué lu ko manqué moom nit ki muy wuti loola du xam lu mu doon ci yooyu la koy sànga wala doro ak yooyu rek la koy mëdde te du ko xam bu ko defee musiba mi dugg ko yàq addunaam yàq alaxiraam doro sàngara tux liberté bu mat waxtu wala neexee jóg fu la neex dem ñi ngay toogal doo leen seet ñi ngay amal affaire doo leen seet mooy li yàq àdduna te loolu lépp nag dañu ko bëgg wàll rek li may faral di wax naan ñun dañoo bëgg a xam te ñoragunu ndax réew yu développé yooyu nga xam ne ci la yooyu bari ñoom dañoo ñor ba xam gannaaw ñoom xamuñu yàlla te liggéey nañu ba seen réew développé ñu dem nag ba àgg ci li ñuy wax dañoo balaase dem nañ ba dara neexatu leen ci àdduna alal tàppi na leen ñu nekk ay yuppi nekk ay drogué nekk ay lu nekk ndax dara safatu leen lu ko waral nit dafa warul la dundee ñam rek ndax xol dafa am lu koy dundal jëm maanaam roo dafa am lu koy dundal yaram am lu koy dundal bu yaram dundee la mu war a dundee mu am ko te xol dundul borom day dal di yëg lu manque ci moom te du xam lu mu doon moom lay mottalee yooyu ñu tudd léegi mooy yàqu-yàqu yooyu loolu moom jullit xamu ko woon dañu ñu ko bëggee indil moo tax ma ne jullit bu war nay seetantal fu mu togg seet yu baax ak li bon xam ne li koy lor ak li koy jëriñ tux jëriñul dara te boo ko tax nañ dootoo ko mën a bàyyi te moo tane sàngara sàngara tane li ci des xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi bu dee wax modernité ci rawat ñoo ci ëpp wàll ndax ñoom kat ñoo mel ne bëy yoo xam ne dañ leen a saraxal ci géttu till ak bukki ñoom ñu gën a yomb gaañu ñoom la seen addina gën a gaaw a yàqu rawat na seen àllaaxira ndax ñoom day ñu ngi bëgg a tàmm liberté te ñu ngi leen ciy dimbali ñu ngi leen ciy dimbali bu metti te ñoom xamuñu ne seen alkandee xamuñu ne seen bu yàqu la te réew yi ñuy teg bët bu ñu jotoon ci ni nu mel ndax dem nañ ba xam ne nekkuñ ci dara te mënatuñoo walbati bu ñu jotoon ci ni nu mel duñ ko gëm réew yooyu ñu teg bët nag ñooy réew ya àgg ci dayo yàqu réew yoo xam ne góor jigéen ñi dem nañ ba am seeni droit ñaari góor war a sëy ñu def ko muy yoon ñuy laaj seen droit yépp ñu di leen ko jox réew yoo xam ne lu nit woote ñu bàyyi ko ca kon ana yoon wu jub amul ndax yoon wu jub mooy yoon wi yàlla tracé ne nit ñi jaar leen ci ñu gis ne réew mu la gën a développé te nekkul ci l'islam mooy réew ma gën a yàqu réew ma gën a yàqu l'islam di kon gànjër gi gën ci àdduna suñu borom jàlleel nu ko noonu nu bëgg a sàggan ba mu yàqu sàggan ba ñàkk ko noonu nga xam ne euh, ci réew yooyu nga xam ne góor jigéen ñi noonu lañu amee droit nga xam ne def nañ ko muy loo xam ne lu lu normal la ñu mënu la ñàkk noonu la ñu defee jigéen bi ëmb ëmb ba neexu ko mu daldi koy dindi noonu lañ ko yoonale ak discussion yu bari ñu ne kon lu ko indi liberté li liberté mooy lu la neex def liberté bu mag ak njaa àlle lay indi baahima ak baahima lay indi liberté mooy lan lu la neex def fu la neex dem am na looy wattandiku mooy baahima te baahima moom ëllëg kenn du ko laaj dara kenn jaar lu ko fenn yow nag ñu sàkkal la xel indi la téere yónni yonent ci yow moon la yoon bi nga war a jaar nga yem ak képp ñëréere loolu wala nga di leen ndax ñee leen te la ngay ñee boo ko seetoon doo fekk dara dara lu am solo nekku boo ko seetoon da nga xam ne moom sax moo la ñee loolu lépp nag mu ngi tàmbalee ci lii bala nga koy mën a wattandiku da nga koy xam Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu dafa ne bi ñu ko ne fulaan la yafqahu sharra mu ne man la yafqahu sharra yushku an yaqa fihi nu ki diw xamul lu bon xamul bon bon yi xew ci jamono ji ah ku xamul bon bon yi ne mën nga cee tabbi te doo ko xam kon li suñu warugar mooy nañu xam lépp nañu jéem a xam lu mu doon jéem a xam nag nañu koy wattandikoo xam na mu yàqe nu mën ko waxan waxtaaneeg ñi nuy yar ngir ñu xam bon bon yi ba ragal ko bët yi loolu dong lañ leen mënal ba tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne utlubul ilma walaw bi siin xam-xam jar naa sàkku donte da ngay jóge fii jëm ba siin booba siin moom lañ daan misaale réew mu sori xamuñ woon réew ko gën a sori mooy xam-xam am ko jar na ci réew mu nekk nga dem fa lu mu sori sori ndax nu jamono gën a yàqoo xam ko gën noo war ndax buñ ko xamul nun suñu bopp nu mën a dugal suñu bopp ci bon wala keneen mën nu cee dugal te duñ ko xam nit ki dana nekk ci yàqu te du ko xam ndax xale yi juddu ci yàqu-yàqu yi tàmbali nga xam ne fekki wuñu woon dara ci démb ca baax ga dañuy daal def ne loolooy normal rek moom la ñuy daal duñ ko jéem a waxtaan ku leen ne baaxul sax ñu ko gëm ku leen ne baaxul duñ ko gëm tax xamuñu lu muy wàññi ëllëg kon nag waru war mag ñi góor ñi ak jigéen ñi rawatina jigéen ñi ñoom ñii ne ñooy al madrasatul ula ëllëg dañ koy laaj te sa doom ji bu yàqoo nit ci gannaaw bu faatoo li ñu tuddee asadaqatul jaariya rek moo koy fekk ci bàmmeelam ndax li yonent bi sallallahu ci bàmmeel muy mel ne ki lab ci géej amatul pexey boppam keneen rek lay séenu bu ñëw ko ki ci bàmmeel keneen a koy ñaanal rek yow sa doom ji boo ko yarul yarul islam xamul ne ñaanal waajur sax war na wala du xam lu muy ñaane wala na muy ñaane bu jógee topp place yi gën a bon nekk fa ci lu dul loolu xelam du dem ci yow mukk xam ngeen ni Sëriñ Tuubaa nettalee ci silkul jawaahir néew bi nga xam ne bi wàll yi di jaaree te am basiira di gis li néew yi nekkee néew yëpp bu waxtu wu jotee ñu tiim seeni xéewal di xéewlu waa ji tiimul dara wàll yi di laaj ko ne ko yow lu tax doo xéewlu mu ne xanaa da amul doom ju lay ñaanal mu ne man kay am naa doom jàngal naa ko sax jamono daf koo yóbbu ba xamul ne sax ñaanal sa wajur war na du ma ñaanal tumuraanke boobu laa nekkee mu laaj koy tegtal ci doomam ak fa mu dëkk ba xam ko ba mu demee fexe ba wëlbati doom bi ba mu di ko ñaanal bu rombatee fekk ko bu ñëpp di xéwlu muy xéwlu xam ngeen ne bàmmeel yaa gën a di xam ni kañ la saa di taxaw li nga jëfoon bu jeexee it dootoo añ dootoo reer dootoo ndékki boo maree doo naan tax ci sa jëf rek la waa wala ko la ñaanal wala loo jëfoon bàyyi fi jaam ñi di ko jëriñoo bu loolu amul du am naka noonu la sëñ Tuubaa nettali itam ndaw si nga xam ne moroomam yi bu guddee dañuy solu ba jekk di siyaare seen moroom yi néew yi ci seen i bàmmeel moom mu tëdd rek ci bàmmeelam du jóg ba mu ko laajee lu waral doo def ne sa moroom yi mu ne man kat bi ma faatoo càngaay li ñu ma sànge dafa gàtt doyul moo tax aw ma yére yu jot rus naa dem ci sama moroom yi ba kooku dem ci borom këru kooku xamal ko ko ba mu sarxel ko ay piis ba mu mel noo xam ne rusatu la génn bu génnee day puukaree woon na mu mel ndax loolu la nga xam ne kon néew bu fi jógee na am ku ko taxawu gannaawam di ko ñaanal mooy xéewal bi te loolu bala nu koo am na yar suñu doom yi yaru islam xamal leen ñi leen war xamal leen ñi leen yàqal ak ñi leen di alal bokk na ci melaw jigéen ju baax kepp gerte yonente bi sallallahu alayhi wasallam yiw la mooy nga rus a lu bon rus a wax lu bon sa lam yi nga rus cee génn lu bon rus a jëpp ci sa cër yi lu ñaaw rus itam ñu di la fekk foo xam ne ku la fa fekk du la naw topp borom kër génn loo ci mën a dégg gaa ñi dañoo juum ndax ñu ngi naan góor ak jigéen yam góor ak jigéen mosuñoo ñàkk yam l'islam mosulee na ñàkk a yemale waaye nag ñoom dañoo jaawale yem ak jaxase warugar yi warugar góor ñi jigéen ñi bokk ko ñoom jaxasoo ci ñoom warugar jigéen ñi góor ñi jaxasoo na ci ñoom bokk ko loolu bokkul ak góor jigéen yem bokkul ak ñu yem yem gi mooy. ñu ngi ànd ak waa Daayiratu Ahibaay Serigne Sam taxta raaya Seexul Xadim Touba. gi buñ tàmbalee ci dono góor ñaar jigéen benn tubaab bi ko laajoon sëñ Tuubaa ci nit tubaab ci fag déggam yam daf ko wax lu gàtt leeralal ko ko ne ko góor mooy yor kër baayam mooy yilif xale yi moo leen di yar jigéen ji day ci yóbbaale alali baayam ci kër beneen jaamur kon kay yoon la góor gi ëpp am ñaar jigéen ji am benn te jigéen ji day dem rek feneen ñu yor ko subaab bi daal di d'accord xam ne loolu lu juba juba ngoog xam-xam boobu ak xel moomu noonu suñ tubaab mën a misaale l'islam ba mu dugg bopp yéefar dafa jàngal danañ ci dem ne tàmbali woon naa ko sànkoon junjoon naa ko ne taalibe bi dafa war a roy sëriñam seet la sëriñam gënoon a fonk ak la mu daan digle mu ni ca lëjj di ca def la mu mën lépp donte làggi bi soo du mën a jot mukk borom doole ji daw wala borom laaf mi naaw yi siwul wax la jaar ñun jullit ñi suñu bopp benn góor ñi ak jigéen ñi dimbali képp koo xam ne néew nga doole wala képp koo xam ne tane na la wattandiku lu mu war a wattandiku bañ a sànq jamono gaawal bu nu bëggee tolloo ëllëg ndax suñu dund gu gàtt gi rek moom lañu am nanu fonk ay waajur dañu bëgg jàngal ne waajur lu palaasu fonk boo amee fukki at ak juróom-ñett majeur nga yaa moom sa bopp yaa amee sa mbir l'islam moom jàngalu nu loolu l'islam daf nuy fàttaliku loo ban sunu yaay ëmbee ak coono bi muy daj ak nàmpal bi ak coono yi ñu koy teg teekoo nelaw ak nu muy sonne ci yow ak sunu wajur mu góor li mu nuy dimbale ñu war a fay bor war leen a wormaal alquran nenu ko ñu ko waxeeti mm, wa bil walidayni ihsanan wa wasayna al-insana bi walidayhi husnan حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وانفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة سورة النساء itam ñu ci waxati wax na ko ne wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaha dhilli min ar-rahma kon alquran jàngal nañu teggin suñu diggante ak suñuy suñuy waajur ndax xaq lañ leen amee joo xam ne day mënuñu leen a fay waaye war nañ caa jéem suñu kem kàttan ndax xaqi waajur day lu diis a diis a diis a diis la ndax gannaaw suñu borom lëkkale ne ko ak jaamu ko wa abudullah la wa abudullah wala tusiku bi shay'in wa bil walidayni képp ku sa yaay gërëmul doo dem ajana ku sa baay gërëmul doo am barke yaay nag moo jiitu baay ndax moo ëpp coono bon nanu xam xëy nay waxtu dund giinu dund ni mu gàtte nan xam xëy ma ji bu nu ko neenal jigéen ji moom it bu mu neenal jamonoom ci po fecc ak woy day neenal jamono di tax seytaane dugg ci xolu nit ki ndax waxtu waxtu waxtu woo ko tàmbalee rek bu teyee bu ëllëgee sa xel nekk boo ko defee aada saxal xol dal di yàqu ni mbuus moo xam ne dafa tooy ñu lem ko teg ba mu nëb gunóor yi nekk kon jigéen ñi nañu seet ne bi ñu dee wax góor ak jigéen ñi am kay lislaam ci jiitu dañ ko tàmbalee booba kenn xalaatagu ko jigéen ñi lislaam fulaal na jigéen lislaam bi ci boppam jigéen a ci jiitu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkkee woote sayyidatina Xadija moo njëkk a gëm kon jigéen ñi njëkk a gëm jigéen la njëkk a rey su ma yee moomu soxna Yaasir waaye Ammar moom la ñu njëkk a rey muy shahid ci lislaam wala famille am la ñu njëkk a rey te moom moo ci jëkk moom ak borom këram kon jigéen lu am solo la ci biir lislaam bu ñu seetee itam wetuk xam ne lislaam day des na Aïcha moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qulutu zaydinakum min hadhihi al-humayra rabiatul adamiya xam la ne ku jigéen su góor mën a àgg ci góorgóorlu ci lislaam jigéen itam mën na faa àgg jigéen ci jamono ji war na xam ne lu yëngu yi bari bari bari bari bari li ñu tuddee al muriyaat maanaam yiy xëyre yiy wakk nit di dugg ci mu di indi ak bëggam lu ñu bari bari bari ak lu mbir yi jaxasoo jaxasoo ba mu fàtte ne jullit la bu mu fàtte mukk ne ab murit la murit mooy lan al iradatu moo di ak murit mooy ki nga xam ne nee na yàlla rek la bëgg jaay na léppam jënd yàlla moo tax ñu naan murit moomul dara dara moomu ko dara moomu ko mooy xolam bi amul ci dara lu mu ci yëpp lu koy tax a def loolu dara lu lu ci yàlla ak yonent bi ak yoon yu ko cay àggale muy sëriñ bi day gis gën na fëkk di ko yóbbu jigéen ji naka góor gi nit ku nekk daañu la yéene la nga am ndax ku moomul dara bugguloo dara moom kenn ku nekk yéene da ko am doo ndax ki bëgg ki am ay bëgg-bëgg rek mooy añaan nit am lu mu amul mu añaane ko loolu ko def te jamono ji bari na li ñu yi loo xam ne day niru dara te dana ma ko waxee léegi rek xam ne amul benn hmm, xëyma kon pas-pas bu dëgër danaa bi ñu xamee li ñu nekk xam ne moo gën xam ne mënu laaj pas-pas bu dëgër mënu la ñàkk pas-pas bu dëgër kat mooy àggali nit murid bi pas-pas bu dëgër moo koy tax am gërëm. yéen a ngi ànd ak waa Daa'iratul Ahibbaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Cheikhul Khadim Touba. dogu ak dogu rek koy indi te bala ngay dogu da ngay wàññi sa bëgg-bëgg àddina te nga xër ndax ku la gën a xër ci yàlla rek moo la gën ki gën a xër moo gën mbirum modernité nag nu ma ko waxee woon ne mëneesu la bonal lépp mëneesu la baaxal lépp. ndax jamono rek la te jamono nit ñee te nit ñi dañuy am wet wet yu baax am wet yeneen gis nañu nit ñoo xam ne dañu defee ne modernité lépp a baax ñu am lam ñu mën a waxe jàpp ndik adressé ci nit ñi di leen xëcc ci loolu ñu defe ne mooy dara ndax ba fa la seen xam-xam yëpp bëgg nañu lu baax naan waaye ca jamono xam lu ba xam lu wuñ ko woon jigéen ñi dañoo am seen xaq ak seenu wet góor ñi am seenu wet buñ ko jaawale gis naa dégg naa ci télévision sax jigéen ñoo xam ne ci bi ñuy wax mbirum góor ak jigéen yam wane nañ ne góor ñi gënuñoo sonn jigéen ñi gis nañ euh, compte bancaire yi ba wane ne jigéen ñi sax ñoo ko ëpple góor ñi wane ne góor ñi bu ñu xëyee liggéey jigéen ñi ñooy toppatoo sax xale yi ñoo leen di inscrire di ran ba sonn ci loolu kay dafa gën a fedd li sax li li ma waxoon sànq ne yem gi kenn waxu ko waaye wuute fonction bi wuute wàll bu ñu jublu gi nga xam mooy complémentarité foofu la wuute gi nekk ndax góor gi kay bu mu liggéeyee bu demee di liggéey lu ñu jëfandikoo ci kër gi jigéen ji moo war a toog ci kër kon moo war a jàpp ci loxoom xale bi yóbbu ko inscrire ko ñu ñu jàngal ko naka noonu itam am compte ci banque liggéey li ma ko waxoon ñëpp la war jigéen ji bu amee alal bu bari ci bànkam alalam la waaye dund bi ak dëkkuwaay bi ak koddaay bi góor gi la war jigéen ji nag lu ko ca neex ci alalam na xolam mel rekk li koy jëfe bu fekkee nag daf cee dimbali góor gi ñu xam ne dafa bëgg yàlla ak yonent bi bëgg tuyaaba ëllëg ak bëgg kër gi jub xale yi am li leen war lépp ndax léegi nii laa yenaan benn loxo mënul lépp dëgg la waaye nag du tee kenn ko nekk am nga sa xaq ak ñett goo xam ne ci nga féete nit ki bu fekkee ne alalam muy jigéen bi moo ko moom def ko ci banque moo ko ñaq muy lu lew mën na cee def lu baax mën nañ cee def leneen lu ko neex am na liberté def ca la ko soog lu ca jini góor gi am na xaq ci ne ko indi ko lu def ci góor gi déedéet ndax loolu góor gi rek la waat góor gi la waat waaye moom mi jigéen bu fekkente ne xam na li nga xam ne mooy li rafet na li nga xam ne mooy lislaam ndax dañu ne nit ki laaj ko alalam na fekk muy ci xaq dañu ne laaj ci boppam dañ koo araamaloon dañ koo daganal di darurati maanaam ngir maanaam lor contrainte ndax nit ki bu fekkee ne daf la laaj sa alal nga jox ko ngir kerte ndax ruus ngaa gàntu rek la lañ ko jox léwu ko bu fekkee ne da ko jox ngir ngistal wala di ko wan ne maa la gën la ko jox ba tey léwu ko ci xaar sart yi nga xam ne ci la sañ a mooy moom ci boppam mu toll ci lot wala li nga joxe di sarax wala muy addiye wala muy ndimbal yoon la waaye nag doomu aadama daf ñoo am ay jikko ak ci melo yoo xam ne jotiwul ak yoon bi dara noonu la leen yàlla bindee yàlla nag ni mu bindee itam sant nu nu bu dee bu amee jikko yu bon daf noo sant nu xeex ak jikko yooyu ba dindi ko da nga góor ñu nay ñoo xam ne leen war lépp sax ko mën li nga xam ne moo leen war yëpp ñu xam ko am na benn góor koo xam ne ni ñu koy nettalee lu reelu la jigéen ñi benn dof la wala nay na ba mu ëpp wala amul dara dañu waa ji dañoo dikk fekk ko fi mu nekk ci mbooloo mu di waxtaan ñu ne ko ay yow kat sa jabar dee na mu daal di xàqtaay ni bërit dóor pooj ne yàlla jërëjëf taala sam liggéey neex na sama jabar dee ne kër du ma laaj tey njëgu jën <laughs> mu ne waaw moom njëgu jën <laughs> njëgu jëne ko fitnaal dafa amul dara am jigéen njëgu fitnaalam wala dafa dof <laughs> ak ki ne dafa xëy amul lu dul juróomi dërëm ñemewu koo jox ndaw si mu teg ko ci kooku man ba daal di yolliku daal di nëbb xëy na di daw xanaa kooku ci juróom-juróom yi eh eh yow laa wax mu geesu mu ne waaw lii lan la mu ne ko loolu laa am café la maa añee café la maa añee ñoom bu fekkee dañoo amul dara ku amul dara ko bu fekkee ne dañoo nay nelaw bon <laughs> kooku bu fekkee jigéen ji am na bu ko defee ngir yàlla tuyaaba ji rëy rëy rëy la fekkee ne i dafa nay te jigéen de mel ne moom ah sallallahu alayhi wa sallam nee na yasibu ibnu aadama wa yasibu maahu xaslataani alxibsu amal doomu aadama dana gudd fan ba màggat am ñaari jikko yoo xam ne day gudd ak moom fan ba màggat ba bejjaaw ak moom mu ne yooyu ñaan ñaan xër ak mëbët yu gudd xër ak mëbët yu gudd waaye suñu borom tabaraka wa moo amee wërsëg moo amee jamono jamono dina dikk mbir yi yomb jamono dina dikk mbir yi gor si bu mbir yi jafee na doon as gor rek na doon jubit rek ne muy bu mbir yi yombee na sant yàlla te bu mu ko tax a bew bu mu ko tax a yàpp ku wóoru la yàpp bu mu ko tax a déclassé na fàttaliku démb xam ne ëllëg day ñëw ndax fi mu nekk doomu aadama benn doyluwul ni ko sallallahu alayhi wasallam waxee réew yi gën a woomal toujours dañuy am problème bu seeni problème bokkul ak sunu yooyu day gën a metti sunu yooyu rek tey du jeex mukk adduna ci boppam day màgg buñ fàttali ko fii Sénégal am na si jamono yoo xam ne taw bi daf daan taw taw bu bare bare bari waaye nit ñi bu nawet jotee rek kenn dootu am dara ñii nañuy reer bàyyi añ bi ñii amel traitement bi ay yoo xam ne daf daan taw bu baax booba ah léegi daanaka tawatul waaye suñu borom dina xéewal bu ñu tëddee ne jamono yooyu xëy na ñetti weer lañ daan liggéey waaye gannaaw adduna day màgg ñu dem ba am ay jumtuwaay ñu ñuy jëfandikoo xel yi ci di màgg di gën a miin adduna bi xam ne ñuy gën a bari bari bari suñu borom di def booba nit yu bari seen xel bu dem ci am compte ci banque seen xel bu dem ci aji makka seen xel du dem ci euh, tabax ay étage wala juddi seen xel du dem ci jënd oto ndax dañu daan bay dugub lañ daan bay ak gerte jaay gerte gi balee ëllëg mu jeex dugub gi dañ koy dunde rek yooyu yëpp nag buñ ko seetloo xam ne suñu borom moo amee jamonoom di ko wëlbati ne ko neexe waaye jamono bu mu fàbbi mukk mukk mukk ndax nun day suñu borom dafa layoon nun ba noppi yooyu noonu te bu ëllëgee daan taxaw ci kanamam te fu jaaroon ci daan fa jaaraat kon li ñu jik moo di ngëm gu dëgër topp ndigal moo war jigéen ji moo war góor bi ñu seetee ne sëriñ bi wax na lépp bind na lépp aw meloom ci boppam ku ko delloo si ci sa xel dana dundal sa xol dana dundal goo xam ni waxuma sax jël naa sax nga jéem koo waaye imagem rek nga delloo si ko boo ko dee faral di def da nga wuuteeg ñeneen ñu bari ndax liñ fi jëf ak liñ fi bàyyi ak fi mu fekkoon nit ñi ak nim leen melal fàttali ko ëllëg nag ñooñu ku ko dul def ëllëg ku ko dul fàttali ko ñii neenu doos gor fekk ëllëg maanaam fàttali ko démb laay wax nee ñu démb ko dul fàttali ko amuloo xel du amu amuloo ngor ëllëg ku ci dul bàyyi xel amuloo xel kon delloo suñu xel daf noo war ñun góor ñi ak ñun jigéen ñi li ma leen wax woon rek ne waxtaan wi xëy na euh, na mu demee ni buñ demee ndax coono bi mu nekk mënatuma wii sonn naa li ma leen ko waxee rek euh, ci ma daataan ñëw fi ma jaar te mu bàyyi ñeneen ñi ci def ci waxtaan di dem nopp mu tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raaya Seexul Xadim Touba